diine ca góor ñi mën naa nekk sàngam diine ca jigéen ñi mën naa nekk sàngam diine ca ñu jëkk ñi mën naa nekk nangam diine ca ñee mën naa nekk ñaar sàngam diine ca ñu weex ña mën naa nekk lee diine ca ñu ñuul mën naa nekk lee diine ca yeneen ya mën naa nekk lee mais man yàlla diine ba man mooy l'islam ba tax ayida boobu dafa am doole ayida ilma diina ayida maa ngi maa ngi jëlu yàlla li may joxoon sax mel ni moo nga foofu sampra ayinda inna diina indallah yàlla nee na mooy al islam kon l'islam doole ji muy ëppee leneen lu dul moom mooy jóge gi mu jóge ci yàlla te yàlla moom rek moo mat yàlla moom rek moo xam yàlla moom rek moo mën lu dul yàlla di ngeen mën a dina daal ala kulli shay'in ma xalqa allah baatil wa kullu na'imin la muhalatan baatil loolu moo tax soo jëlee principe bu démocratie jël principe bu l'islam mais da nga naan est-ce que sëriñ moo liiru lii lii laaj lii parce que loolu léegi ba dugg ko fii dégg nga ko ba tuddaat ko ci biir l'islam waaye léegi démocratie moom ay principe yi l'islam ay principe yi waaye léegi te kii li mu wax moom la kii wax waaye léegi kon léegi différence bi kon la nekk. mooy lii ay xalaatkat ñoo ko xalaat def ko te lii Allahu jalla wa ala moo ko jox yéen yàlla Muhammad sallallahu alayhi wa sallam loolu moo tax euh, euh, waxtaan yi nga xamante ne léeg-léeg moo la ñuy ragal ci di confronter l'islam ak leneen dafa fekk rek nga surtout l'islam waaye amul lenn loo xamante ni moo ngi nekk ab système wala doxalin boo xamante ni. lu baax la ci doomu aadama te xel nangu ko xel nangu ko conscience nangu ko raison nangu ko lu ñu soobee ci biir l'islam nga fekk ko ko mu toog démocratie bi soo ko xoolee day tey ci biir l'islam loolu moo taxoon mu wax gars yi ne leen comme coow lu bare ñu nii ci biir diggante démocratie ak l'islam da nga xam ni démocratie ay principes am soo duggee ci biir l'islam fekk ba yëpp ñu toog ci biir kon léegi li wax. te ya lislaam di diine yàlla yëpp yàlla Muhammad di yëpp yàlla kon kay lii di principe boo xamante ay nit ñoo ko dem suuxu ci biir lislaam waaye du lislaam bi yàlla jox yëpp yàlla Muhammad moo war a suuf si biir démocratie dëgg yow ko baax yàlla ñaanal ci biir fa tabarakallahu soo gënee xóotal waxtaan bi di nga gis ne ci biir lislaam démocratie bi nga xamante ne yëpp affaire la woon soo ko gëstoo di gëstu kataa wax waxuma kuy wax ñun wala kuy def ay discours bi ci biir démocratie wala lu moo démocratie jàng kat laa wax gëstu kat bu gëstu xam lan mooy affaire njëriñ seen place ban doon dajaloo di aborala fa ma waxtaan yéen ko doon soo ko xoolee boole ko contexte léegi nga xamante ni démocratie ak ay xalaat la waaye mënuñu ko jël askanale ko ñooñu nga xamante ni ñoom la ñuy wax chrétien parce que guerre guerre yëpp ay esclavagistes la ñu woon te démocratie li ñu ko waxee mooy tout le peuple soo ci euh, bi di gën a siiw ñu koy jàngal xale yi sax ci école yi mooy ci définition ba waaye dafa doon Abraham Lincoln la cee wax. moo waxoon ne la démocratie c'est le gouvernement du peuple par le peuple et pour le peuple li moo gën a siiw mais am na yeneen i xalaat ak yeneen i yeneen xam-xam soo demee ci dëkk borom xam-xam bu mag boobu di di ñuy wax Churchill Churchill ak président de Sénégal mujj na wax ne c'est le c'est le pire des systèmes waaw dem na ba àgg bokk ci xalaat pour wax leen leneen ah lépp lu ci tëral tamit am na ay imperfections pour wax leen ne ak yéen bii ñu koy askanale. seen place boobu daanu dajale peuple bi yëpp mooy première limite deuxièmement wax naa leen ne leen affaire ay esclavagistes lañu woon loolu mooy lan dañoo bari ay jaam te jaam yi ci peuple bi lañ bokk jaam yi ñoom lañ jël denc leen di leen liggéeyloo comme ñoom jaam yi bu dee am na benn couche ci société bi ku mbaa ku bëri ci état national bi rek am te am na ay esclaves yoo xamante ne ñoom lañ denc di leen liggéeyloo te bokkuñu ci. participation ci gestion publique bi wax seen i xalaat seen opinion ak seen point de vue comme seen démocratie tabarakallah dafa am ay góom dafa am ay jaxi-jaxi kooku mënu nañ ci gën a xóotal pour wax leen limitu démocratie boobu nga xamante ni ñu ngi koy bëgg ak keneen ca ak li mu dox kooku mooy ci histoire soo neexee nga wax ne démocratie bi moom la ñu jëkk a atal latin yi grec yi moo ngoog révolution mille six cent soixante-six bu Amérique révolution mille sept cent quatre-vingt-neuf bu France waaw kay moo ngoog révolution mille neuf cent soixante-dix-neuf bu bu Iran moo ngoog soo neexee nga ne mille neuf cent six ba mille neuf cent onze seen euh, réforme yéen defoon ci wàllu constitution ci wàllu parlementarisme moo ngoog ak yëpp yëpp soo ko xoolee mën ngaa xool les démocrates publics yi waaye ñun ñun ñun waa ko leen Muhammad sallallahu alayhi wa sallam dañuy dogu dañuy tënku ne moo ko fay déglu Yàlla Muhammad sallallahu alayhi wa sallam bu dee principe bi mooy nii bu dee démocratie nii lañ ko gisee bu dee nii lañ ko xalaatee waaye doo ko gis dëgg dëgg dëgg dëgg démocratie dama déglu Yàlla Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. déjà comme conclusion partielle la def nga yeneen mu mel ni Seydina Muhammad moom moo xam lan mooy démocratie cinq cent soixante-dix ak tey du du du benn fan sallallahu alayhi wa sallam yéen ñëpp xam ngeen ni am na juróomi at wala juróom benni at ñu xottu génn ca lu mu woon woowee nga xamante ni mu nekk ci yow ay bàkkaar da lay yomb jël ko déglu leen baax ne sax nañu xol daal di jël zam-zam raxase ko ko sol leer ba mu fees ca biir daal di fiy ko benn yoon yeneen ci bi kenn ñu ko ak fukki góor yeneen ci bi mën leen ñu peese ko ak. ak téeméeri góor yéen ñu yëpp leen doole ñu féete ko ak téeméeri góor yéen ñu yëpp leen doole benn malaaka bi ne morom ni nan dem kii soo ko feesoon nag àdduna bi mu wërëm moom. sallallahu alayhi wa sallam diglu baax na mu am na 39 ans 6 mois pour être exact 39 ans 6 mois Seydina Jibril ñëw fekk ca xultuma xaaru Hiraa daal di jëflante ak moom. jox al alquran yi mu daal di am cinquante deux ans ci ñaar ji Jibril ñu fekk ko ci néegu bàjjana fu mu xaali ne ko yàlla moo la invité ca moom subhaana alladi asra bi abdihi laylan min al masjid al haram ila al masjid al aqsa alladi barakna hawlahu ba aaya waaye xoolal mbokk mi soo bëggee dégg li nga ko doon ci démocratie da ngay jëm ginnaaw tuuti bi yonent bi amee trente neuf ans six mois wala bi nga ne bi mu amee quarante ans moo gën a siiw bi mu amee quarante ans la commencé di woote mais yéen ñëpp ak historien yi ak gëstukat yi ak gàmmukat yi yëpp ngeen ni yëpp ngeen ni Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam nekk na pendant treize ans treize ans président ci ci makkatul mukarrama di wër mbett yi di wër marché yi di wër dajaloo yi di wër gaam place yi naan leen qulu la ilaha illa allah tuflihu wax leen la ilaha illa allah dem aljanna pendant treize ans treize ans yooyu amul lu yonent bi def allah alquran ñu bëri waaw ci am dem nañ ne wa yaquluuna innahu la majnun dem nañ fan ne yonent bi demaana maanaam la dem nañ fan ne hada sahirun kazzab allahu akbar ci gën a déglu ci àdduna gën a wér ci àdduna gën a yàlla ci kaw suuf ñu dem ba ci moom naan njabarkat la te lu mu wax du dëgg mooy mythomane kaafir mooy menteur kazzab mooy mythomane dem nañ ba wax ne yonent yàlla Muhammad sallallahu alayhi wa sallam loolu ay mbiram la dem nañ ba wax ne li muy wax hada asatirul awwalin lii da ay léeb la léebu léebu maam yàlla dem nañ ba wax ne xam ci laa wax ne dem nañ ba wax ne yonent bi de kenn topp ko lu dul ñi ñàkk ak esclave ak ñi amul daal. fekk yàlla gis na lépp yàlla dégg na lépp pendant treize ans persécution dóor gaañ torobal xas tam lu ñu wax Muhammad wax ko waat waata Muhammad rasulullah waaw def nañu ba embargo leen kenn tax ñoom kenn tax ñoom ñoom ñu tax kenn kenn duñu yéen duñu yéen kenn kenn jënd ñoom duñu jënd kenn ak yeneen ak yeneen ak yeneen loolu ñun ñëpp yéen yaa ngi déglu si kàmm yi ak euh, histoire yi dégg ngeen waaye yeneen bi doon toogee ba ci yàgg mais dañ ne loolu ci saxaaba yi mais affaire bi métti na fitna yi métti na waaw ci ngeen a dem Éthiopie ci ngeen a dem Éthiopie ah. kii nga dem Éthiopie moom la ñuy wax Habasha wala Abyssinie bu dee histoire ngay waxee def kii ah, nga dem Abyssinie daa yi daanaka ah ña arab la ñu woon ca Éthiopie lu fa nekkoon ay Éthiopie lu fa nekkoon lool ay noir ab jëmm buur moo fa nekkoon daan jël le titre ñu koy wax Négus le waaw yéen ñi tamit dem leen Afrique na ma àdduna déglu yéen ñi tamit dem leen Afrique sëñ ma wax ma dara waxatu ma yéen yéen ñi moo ne dem leen Afrique ñu ne ko kon ci Afrique mu am na Afrique bi ak Afrique bee ak Afrique ba ak Afrique ba mu ne Afrique noire ñu ne ko fan mu ne Abyssinie Habasha Éthiopie mu ne ko mais lu dul mu ne ñuy soo soo ko demee am na benn buur bu fa nekk moom moo rek wallahi war nañu am temps am na benn buur bu fa nekk yeneen ci bi nee na kenn du tooñ ci buur allahu akbar allahu akbar allahu akbar waxoon naa leen ko daaw mën leen renaissance africaine war ñu war a fàtte yabal bi yàlla ilhaamu yeneen bi mu yabal ay saxaabaam Afrique Afrique noire Abyssinie Éthiopie dëkk la yeneen bi ni muy dëkk mu ne démocratie sallallahu alayhi wa sallam jagleel boobu am na buur nekk kenn du tontu du doon ku fa nekk di nga mën a pratiquer la la liberté de la liberté de foi de conscience de foi de croyance

dégg li mu wax dem leen ca Afrique noire soo leen demee ci benn réew mi ñëw te jóg am na pour bu ko nekk benn zone ci suufa ko am sa diine mu bàyyi nga pratiquer ko soo amee sa xalaat mu déglu la dem leen sallallahu alayhi wa sallam yabal na gaaya dem nañu Éthiopie moo ngoog dem nañu àddina ci moom ba mu ñëwee ba mu ñëwee moom ak Jaafar rekku ak Ali ibn Abi Talib radiyallahu anhu moo jiite woon dafay def waa Quraysh am nañ ko ñu yebal ko ngir mu tabaxal leen soxal leen wut ay kado ngir corrompre ko pour ba ngir corrompre ko pour ba te du leen baax la ci gën a France laa nekk wut na ay kado ngir corrompre ko pour ba ba ñu ñëwee buur bi ñëw na romb ay dagam dem ba taxaw ca gàmbu laayam ñëpp tëdd jullit yi sëddul laa tasjudu li shamsi wala lil qamari wasjudu lillahi alladhi khalaqahunna in kuntum iyyahu ta'budun kenn lu ci jëlatul Allah jalla wa ala dégg nga aha buur ba daal taxaw daal leen yéen lan moo tax ñëpp sëggal ma prix yëngu yéen sëggoo leen lu tax lool ca saa yi yu mag ba daan ne ko gis nga dañoo yare di ko amuñu benn respect ci kenn seen waa yi dana leen puure wax leen ay wax ba ñun ñëpp ñu raakaat yi ca gis na commencé woon naa am ndax. gàtt yi demul ba jàpp leen ba takk leen ci ay gàtt waaye ba coono commencé histoire bu gudd la dama koy tënk ndax foog su ko bëri ay solution ak ay jàll waaye dañ ko tënk bi bi bi bi doole bare fan daanoo nag am na yu bëri yu sos dama ko tënk waaye fan daanoo dañ ne ko ba ñu waxee wax wax wax buur bi bañ rek nga di fete ñu dama jaay daan na ko wax ah, mbir mi jeex na nag mbir mi jeex na. gis nga am na lu garaaw lu ñuy wax ci yéen yàlla ay saa mu ngi di dégg am na garaaw lu ñuy wax boobu mooy seen vaatu buur bi xom jur ndax ay chrétien la xam nga ko bu baax te tuuti dañoo yàgg ci christianisme mu ne yéen dafa am loolu ñu wax ci yéen yàlla Jaafar ne ko waaw mais ak Ayyuba mais ak Yuusufa ak Yahya ak Muusa ak Zulkifli ak Shuayb ak Sulaymaan ak Daawuda mu ne ko mais yéen boo leen xamee profil la mu ne ko Sayyidina Muhammad moo ñu ko jàngal mu ne ko moom fu ko xamee mu ne yàlla moo ko xamal ah yàlla moo ko xamal xoolal da ngaa fàttali ko fépp xuloon baax soxna ya seen jëlee ba ñëwee nag waaw yow information yi nga am yow wax na soo ko jëlee ba mel noonu la la Aliou Aliou moom sax yi yàlla mi ñu ne la moom moo ma informé ci seeni manigance ak seeni bagage moo ma xamal lépp foofu nga xamee yàlla ko xamal yàlla ko wax yàlla ci Jibril waa léegi lu mu wax lu mu wax ndeysaan moo tax bismillahi rahmaani rahiim am doole mu daal di ne bismillahi rahmaani rahiim commencé jàng alquran jàng alquran jàng alquran di indi aay yi di indi aay yi naan ko lii la yàlla wax ci Isa alayhi salaatu wasalaam dafa xat moromu matériel lii la yàlla wax ci Maryama salaam lii la wax ci biir la wax ci ñaagam lii la wax ci sax nekkati fekk buur ba la moo nga jël ba ci biir ba doy ca xam nga jàmm naa naan ko ah xam nga xam la daal ci lu mu wax mu ne maa ngi waat ci yàlla ne gis nga lii waa ji ñu nekk suñu téere yi wallahi mu ngi génne ci benn suuf mu ngi génne ci benn suuf foofu laa koy yàq daan na leen daan na leen toog leen fii ci Abas Abyssinie mooy Abasa mooy Éthiopie ba heure bu leen neex pratiquer seen diine nu mu leen neexee wax leen seen xalaat def leen li ngeen bëgg. mel leen ku dëkk ku nekk kër billaahi piccum tool du leen naaw mukk ci leen antum wa tayru sharri lakum sharri tool du leen ci mukk fekk maa ngi ci fekk na boobu na yaa ngi gëm na yàlla bu yàgg gëm na yéen ci yàlla Muhammad ah, loolu moo tax yàlla fayee najaasi yu ubbi kii bu xool mu gëmee ci yàlla loolu moo tax sallallahu alayhi wa sallam bés la toog ci Madinatu Munawwara ba ci yàgg rek daal di jug taxaw jug taxaw julli ay rakka rakka yoo xamante ni amul jërëjëf Sow jërëjëf Sow kenn gën laa dugg Mouhamad waaye nii ba àjjana nii rek ba àjjana incha allah dèjà jërëjëf Sow ma nga yeneen ci bi daal di jug daal di kàbbar benn kàbbar ñaari kàbbar ñetti kàbbar ñeenti kàbbar kër moom ñu xam ne néew lay jullee waaye julli boobu muy def moom lañ def ci surtout as-salaatu ala al-ghaib ñu nag bari ñu ngi génn ci ah mooy mbokk moo xamante ni faatu na te mënoo am koo mais dañuy taxaw ci lii ba comme moom nii wala ku dee accident boo xamante ni si moom it moom it dañuy taxaw rek def ñeenti rakka jullee ko comme si moom it ñun dañuy asalaatu ala al-ghaib la def ñu ne ko waa kóol mu ne najaat bi moo dee. laa ilaaha illallah muhammadu rasulullah waaye xoolal loolu moo tax yonent bi soxlawul woon foofu médaille bi pour jullee ko. connexion am na ci seeni ruuxu connexion am na ci seeni gis-gis connexion am na ci seeni xol ba soxlawul ci ñoom moo tax mu defal ko as-salaatu ala al-ghaib moo tax sooy suutu saxaabatul kiram da nga ciy boole médaille yi lu mu wax waaw waaw déedéet waaw lu mu wax sax. ba muy yeewi saxaaba ya lu mu leen wax wallahi maa ni waat ci yàlla na ñaar ci mooy wax ne billahi du nekk woon charge sociale politique économique yi nekk sama dox gi billahi dinaa ñëw di yor daal bu yëm yàlla Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ndeysaan ndeysaan dëggal li dëggal li su nekk woon charge sociale yi nekk ci man sama nguur gii ma yor ñii ma yor seen sécurité yor seen dund yor seen lépp billahi dinaa dem ci Muhammad fu Muhammad dem su sumee ay dàllam ma nga bàgg ko téye ko allahumma salli ala sayyidina Muhammadin al-fatihi lima ughliqa al-khatim lima sabaqaka bil-haqqi bil-haqqi wal-hadi ila siratika al-mustaqim ala ma nga Najaasi yu nee na su nekkuloon charge sociale yi nekk sama dox dinaa jël sama nguur gi tayale ko jël sama lépp tayale ko dem di yoro leen Muhammad ay dàllam yàlla nañ ko yàlla fayal ndax ci à travers négis boobu ci la yàlla ilhamé yonent bi mu jàngal adduna lan mooy démocratie ndekete yoo waxuma la première leçon de démocratie déedéet la plus noble leçon de démocratie bien du plus noble des envoyés de Dieu mooy Sayyidina Muhammad Rasulullah la plus noble là la plus ancienne le temps mais la plus noble le temps moo ngi jóge ci gën a noble ci kaw suuf mooy yéen Yàlla Muhammad waaye nag jëm ci parole bi gën a noble parce que boobu ñëpp ñu ngi fi borom doole yaa ngi fi borom daraja yaa ngi fi borom xam-xam yaa ngi fi peuple yi ñuy wax ne les grands peuples ñoo ngi fi waaye yonent bi yamul leen fenn pour ci peuple noir. ma nga kon loolu wàllu histoire la soo defee nag ba lu nga ci islam ndax islam bi yonent bi lañ ñu exactement soo demee ci gën a xóotal xaat bi di nga xam ni. démocratie fii ñu leen di junj te yeneen bi jàngale ko ci digganteem ak kuuru éthiopie boobu démocratie boobu amul ci Athènes di dox ba tey jii tey jii dafa am yeneen forme yeneen forme yooyu bari na waaye dama koy tënk jël ci ñaar yi gën a siiw mooy li ñuy wax la démocratie représentative ak la démocratie directe jëstu ko cee may wax moo tax may wax li ak jàngkat yi ak juriste yi soo demee ci li ñuy wax démocratie directe dañuy wax ni loolu gént la gént la mooy li nga li nga dégg naan kenn dootul ñàkk nangam ñu koy am nangam ñëpp loolu loolu la mënul nekk yàlla moo bind àdduna ci ni mu ko bindee kon boobu duñ ci xóotal ci xóotal ndax utopie la idéal la mënta nekk mooy démocratie boo xamante ni par exemple la mooy waa Sénégal yëpp suñu waree décider Sénégal yëpp a ñëw toog ku nekk wax sa xalaat loolu mën naa nekk ah mënul nekk mënul nekk ah mënul nekk moom euh, Montesquieu sax moom bi mu bi mu doon jéem a wax sax dafa jiwoon sax yoo xam Montesquieu dafa waxoon ne. mbooloo mi caaten dafay bari ba kenn du mën a dégg ko mu def ci xanaa xamoon ni micro day ñëw ak moo xam am moo tax micro da moom la ñëw micro micro du ñëw baax du ñëw ah mu ne démocratie bi direct ñoom da nekk parce que dafa am micro yi moom waaw nit ñi li ñuy wax kenn du la dégg man de lool neex nañ bari woo xam-xam xam-xam moo ngi yem ba ki am xam-xam moo yonent yàlla Muhammad démocratie directe duñ ci xóotal mënul nekk mais est-ce que sa kër sax sa kër sa kër gi nga yor moo am fukki njaboot ak juróom est-ce que mën nga wane ku ci nekk am nga am xalaatam déedéet da ngay bàyyi ba décision yu mag am nga soog leen a wax ku nekk wax xalaatam te du ñëpp waxee seen xalaat tamit du xalaat ñëpp ngay jëfandikoo déedéet. waaye kenn ku ci nekk da ngay jël xalaatam dajale ko daan jël benn décision mooy li ma tuddee sànq déggoo ci ko wax te déggoo ci réew ci yéen yàlla wax nag mooy fa iza azamta fatawakkal ala Allah doy discuter da ngay discuter ñoom ñëpp waaye doo décider ci décider seul loolu yàlla ko ñu leen réew muus ñooñu yeneen ci réew ñu critiqué borom bi nag daal tey contextualisé jël ko mu arrangé leen ñu def ko loolu ils sont très forts waxu leen wóor baax na démocratie représentative kon mënul nekk nombre nit ñi xataayu place yi ak yeneen ak yeneen sax la nekk kon ban démocratie moo ci def moom ñuy wax démocratie représentative loolu mooy lan mooy dañuy jël suñuy lopin de pouvoir noonu la ko jëlee dëgg soo waxee ay lopin de pouvoir toolu pouvoir moom ñuy jël jox ko ay jaam ñoom ñoo am ay pouvoir yu mag. loolu ñu muy amee mooy gouvernement yi mooy euh, euh, président yi mooy lan assemblée nationale yi mooy sénat yi mooy conseil économique et social yi mooy euh, conseil régionaux yi mooy communes yi mooy conseil ruraux yi mooy chef de village yi mooy chef de quartier yi ñooñu ñëpp ñun ñoo leen jox pouvoir pour lan ñi ñuy décider parce que politique gouverner politique kuy kuy kuy def politique dana bëgg a jot nguur société nguur pour lan la gouverner te gouverner am na mooy lan mooy jël décision yi nga xamante ne mbooloo may ko war a jël te décision yooyu di lamb ëllëg dëgg la baax na décision yi du la lamb yow dong du lamb génération bi dong mais day day day lo day lamb day lambaale génération yii ñëw léegi am na ay relation yu am. du suñuy relation mais relation la yoo xamante ni ñi ñu jiitu woon ci réew mi ñoo ko amoon ak yeneen i réew ñoo ko amoon ak yeneen i institution ñoo ko amoon ak yeneen i mbir lu ñuy doonante la mu mel ni euh, démocratie euh, représentative bii nga xamante ni moom la ñuy junju boobu ba tey euh, day démocratie boo xamante ni kenn ku nekk ci jaam yi bu dee def nañ ko nañ ko war a defee di nga sentir sa bopp ak sa xol ak sa gis-gis ak say ak say say bëgg-bëgg ak say aspiration ci doxinu askan wi ci doxinu réew mi le problème rek mooy yow mi nga xamante ni nguur nga wala yow mi nga xamante ni député nga ñu fal la nga daal di fàttali peuple bi ñoo la loolu moom li nga xamante ni moom mooy ah, doomu démocratie représentative waaye nag ba tey pouvoir bi moo bi mooy parce que pays bi suñu la élire Mussolini ci suñu élire trente ans wala trente cinq ans cinq ans la ñuy élire wala sept loolu moom gaz yu ak ak euh, ak euh, euh, protection bi nga xamante ni moom la démocratie di protéger woo di protéger boppam. bon kon ñaari démocratie yi mooy démocratie yi gën a siiw comme ni ma leen ko dundee xanaayu débat bi moo tax waaye i ñaanul ci nii du démocratie représentative ak démocratie directe am na yeneen démocratie am am na démocratie économique am na démocratie libérale am na sax li ñuy wax démocratie am na démocratie bari benn bu ci nekk ak taxaw di nekk ay euh, ay ay intérêt di ko défendre ci instant bi nga xam ne moo gën a mag ci sallallahu alayhi wa sallam ànd gi ñu ànd ak moom loolu moo tax lu jamono di gën a dem histoire ak science ak xam-xam di gën a jox raison yéen Yàlla Muhammad loolu moo tax yéen bi nañu utlubul ilma walaw bis-siin dem leen wuti xam-xam même bu dee da ngeen di dem ba Chine du waxee Chine du xam-xam ba waaye guddaay ba lay wax ak tooleer ak wuute nga xamante ni moom la suñu mbokk chinois yi wuute ak ñun ko def wala ñu wuute ko arabe lañ ko waxal loolu moo tax science ak science yi yépp jullit bi ak jullit bi war koo jàng war koo gëstu war koo xam ngir lan ngir mën a saxam nag di dëggal yonent Yàlla Muhammad sallallahu alayhi wa sallam loolu moo tax seen maam seen nax la ci radiyallahu ta'ala anhu bi ñuy wax ak yéen bi sallallahu alayhi wasallam dim laa yéen bi yéen ci bopp boppam dégg nga ca bopp jëwal ci gannaaw da ngay dégg mu ne allahumma salli wa sallim ala ayni ar-rahmati ar-rabbaniyya wal yaqutati al-mutahaqqiqa waaw al yaqutati al-mutahaqqiqa su ko junjee saa suñu si jot jamono bu nekk minute bu jox temps bu nekk lu jamono di gën a dox lu jamono di gën a dem yeneen bi sallallahu alayhi wa sallam di gën a nekk sahibul haqq rabbani histoire di wax ne dëgg dëgg dëgg dëgg ki nga dëgg mooy yéen jaara Muhammad sallallahu alayhi wa sallam histoire di wax ne dëgg dëgg dëgg dëgg le dépositaire de la vérité divine mooy yéen jaara Muhammad sallallahu alayhi wa sallam moo tax gaa yaa ngi tuub rek. scientifique yaa ngi tuub chercheur yaa ngi bu ñu jàngee science ba yaakaar ne fay nañu suñu tournée daal di gis li science boobu yëpp benn waay joo xamante ni 63 ans la dund gàppul njoolu sallallahu alayhi wa sallam barul day wax dafa wax gratuitement contrairement au secteur am na ay gëstu yu def am na ay am-am yu ñu am waaye pour nga jël sa xam-xam ya ay millions ngay joxe pour nga dugg seen université ay ay su bëri ngay joxe ngir mën a inscrire ngir am seen xam-xam yooyu yéen Yàlla Muhammad na def l'université la plus grande académie du monde moom yéen Yàlla Muhammad sallallahu alayhi wa sallam mu jël ko. def ko foofu ci Madinatu Munawwara ak Makkatul Mukarrama mu mujj nag di jur ay université di jur ay nit ñoo xamante ne ñoom seen bopp ay université la ñu ba ñoom ñëpp tabarakallahu yàlla defal leen ay cër defal leen ay maqama defal leen ay xam-xam ba kenn ku nekk ci ñoom yeneen bi sallallahu alayhi wa sallam wax ne ashaabi kër nujuumi bi ayyihim ihtadaytum ihtadaytum sallallahu alayhi wa sallam yonent bi sallallahu alayhi wasallam dem na ba wax ne sama saxaaba yi ñoom ñëpp kenn ku nekk ci ñoom la ngeen xam ne ay étoiles polaires lañu ci yoonu dellu waaye lépp yi ñii miin nañ leen ci kër yi amul lu ci jëm lu dul lu ñëw jël ko comme ni ko sëriñ bi bëggee ñu ngi leen di ñaanal yàlla bu baax yal na yàlla doon jëndee ak seen sutura ak seen jaraaf yal na yàlla doon jëlee ci zaahir baax ñoo ngi ñaanal tamit sama mag sëriñ Maodo Ndiéguène moom it yàlla seede ni moom ba mu mën doon soññ ci bés bi. te loolu xam ngeen lu jafe lépp moo ko toog def ci fulla def ci fayda def ci yéeneen ba lépp yemb moom ñu mag yi di sëriñ Ndour tabaarkalla moom ñu ngi ci li ñu def ngir gaa yi ñëw man nii yàlla seen def moom moo woote mooy coordonné mooy wax ba lépp yemb taxawu bi kon nag suñu mag moomu di jege yàlla yàlla jàppale ñu ko toujours li may wax ci moom dama koy wax ne ko. Euh, du RTS bi du télé bi du euh, yii yëpp ñun liñ la jàppee muy cër yi ne yàlla jox ko noppi nga am loolu lañ ko loolu moo toujours ci daay yéen damay wax ci les di leen wax ne na ngeen di roy ci Mamadou Ndieguène ak sunu mag Abdourahmane Diagne li leen yàlla di may may doole soo leen fekkee ci mu ngi leen xam ne ak taalibe bi ñoo ko wàcc ñoo ko nooy ñoo ko mokk. di jëli ndigal di bàyyi ay tere Muhammadu amul ku gën a fonk alaaji bu ñuy dugal suuf amul amul soo ko bëggee wax lu mu dégg ko alaaji mënul ko koy wax soo ko bëggee lu mu wax lu mu def alaaji mënul ko koy wax te loolu képp kuy njaboot ci loolu nga war a nekk ndax defaru àdduna ak àllaxira moo ngi ci am kilifa mag da nga daan wax mu ne kilifa am solo ñaata ko am solo moo nee na ku yor ku ku wéeruwul ah yóbbu ko ma waaw waaw waaw kon yàlla bu ñu gën ko ma kon yàlla ñu yàlla xiir ci ak xiir ba di jaay nabi na Muhammad sallallahu alayhi wa sallam yàlla yàlla fay ñu ne suñu mbokku baax la tabarakallah ñoom ñoo gën a bëgg yàlla ñu yëg rek dañ ko rafetal waaye nag tabarakallah lépp rafet na seen yéene ak seen yàlla rek ah rafetal na ah, yëngu ci yëpp yàlla yàlla baax ci leen mu mel ni ah fa tabarakallahu sallallahu alayhi wa sallam mi yàlla defar na ko ba mu baax ba defaraale lépp lu bokk ci moom ak lépp lu ànd ak moom ci ay saxaaba ak ay góor ak ay jigéen ak ay ak mag ak ay ndaw ba nga xamante ni ñoom soxlawuñu ngir yëkkati seen loxo naan ay démocrate lañu waaye suñu jëfee di démocrate suñu waxee di démocrate. suñu jëflante keneen ku dul ñoom tamit di ay jafe-jafe kon yàlla yàlla fay leen yàlla Muhammad te kat ànd gi nga xamante ni moom la ñuy ànd ak yéen yàlla Muhammad ñun ñëpp loolu mooy suñu mooy suñu mooy suñu cër suñu maqaama mooy ànd gi yàlla ànd ak yéen bi waaye ñun suñu cër mooy ànd gi ñu ànd ak yéen yàlla Muhammad yàlla. respecté gi gars yi respecté wu ñu bi ak fonk ko ak jox ak xam darajaam ak maqaamaam loolu moo tax yàlla doon ko jaay daal di tagg yonent bi waaye ba mu ko taggee daal di boole waale ay saxaabaam daal di Muhammadu rasulullah waaye walladina ma'ahu sofiyaan kay dañuy wax ne ma'ahu ci moom la ñëpp di wër ma'ahu moom la ñëpp di wër. mooy soo xoolee sa ndeyjoor ci gëlëm bi soo xoolee sa càmmoñ ci gëlëm bi soo xoolee sa kanam ci gëlëm bi soo xoolee sa ginnaaw ci gëlëm bi soo jëmee ci seen yàlla Muhammad ndax adduna bi képp ku fi nekk ku mu mënti doon te yonent bi nekkul te kilifa loo góor góor góor loo jub jub jub lu mu yàgg yàgg ne mu jënd mel suuf ndax hidaaya ak njub ak dëgg benn la. ndax benn jëmm la ko yàlla def mooy yéen ci yàlla Muhammad moom laa leen jiw sax ci jëwal ci kamal ne leen mooy saahibul haqqi ar-rabbani Muhammadun jawharatu man sajadat lahu al-malaa'ikatu habla ar-ruhi من طلبته الملائكة قبله والرزق به صلى عليه ولا يقاتلهم قرب مستقيم النور لم يرمي jërëjëf dégg ngeen Fawda dana Muhammadu Mouhamadou boobu rek laa bàyyi soog a dem ci beneen xam nga sallallahu alayhi wa mi mooy waaye te li ma leen ko wallahi nooy bu dul nooy rek moo ngi moo ngi seeti ne yéen ci yàlla Mouhamad mooy waaye soo demee ci Sofia Gueye dañuy wax ne. yàlla dafa kontaan ci yeneen bi ndax yeneen yeneen ci ñun moom yëpp seen jër ak seen maqaama seen dara ñoo ko jëlee ci sant yàlla waaye sant yàlla bi ñoo ko jëlee ci ñetteelu maqaama sant yàlla maqaama bu njëkk bi mooy nangu ne xéwal gi yàlla la ko jox ñaareel bi mooy nga wax ko ñetteelu maqaama bi mooy sa cër li yàlla jox nga fexe da doy yàlla di doy ci mooy wax yeneen yëpp yàlla moom la yëkkatee gërëmee leen ci sant yàlla waaye ñoom seen sant bii moo ngi jëm ci lasmaaw yii moo ngi jëm ci sifaat sant yii day jëm ci melo yàlla yi yeneen yeneen yi seen sant yi jëm ci euh, euh, turu yàlla yi Seydina Muhammad nag sallallahu alayhi wa sallam bi tax mu raw turu moom moom santam ci yàlla dafa dem ci lasmaaw dem ci sifaatu ba dem ci saatu moo tax yeneen bi kenn du ko def fa yomal xiyaama santam dafa dem ci lasmaaw ci tur dem ci sifaatu dem ci zaatu soo boolee asmaaw ak sifaatu seen baay ci zaatu yooyu yëpp la yeneen bi sant moo tax yàlla tuddee ko asmaa ci gën a sant ci dàq sant ci gën a rafet sant ci gën a matale sant bu nekk yàlla dégg na ko waaye bi Muhammad ne alhamdulillah yàlla ne bii mosuma koo dégg bii moo gën a neex bii moo gën a rafet bii moo gën a yiw bii moo gën a baax bii moo ma gën a ci sant yi ma mos a dégg yëpp loolu moo tax adduna yëpp ñeejoo woon adduna yëpp ñeejoo woon Muhammadun di seen doom kan moo bëggul woon jur Muhammad kan moo bëggul woon Muhammad di sa baay kan moo bëggoon Muhammad Dama ban jigéen moo bëggoon Muhammad Dama woon kër ñun ñëpp ndax Muhammad su nekkuloon l'islam sax jikko yu tedd naa tax ñëpp doon doon toog ko seen baay alaaji muur jigéen loolu la amoon ci alaaji muur jigéen mu ne alaaji muur jigéen su bokkoon feneen tamit santul jigéen te jikko yu tedd yi mu am mu am ko billahi ñëpp toog loolu moo tax waa Makka ak Arabie ñoom ñëpp yàgg nañoo xëccu ngir seen doom nekk Muhammad xam nga bu dee Yaxya lu yàlla wax lam naj'al lahu min qablu samiyya Yaxya amul turandoo déedéet yeneen bi am na turandoo am na ñeneen ñoo xamante ni tuddoon nañ Muhammad laataa Muhammad di Muhammad waaye Muhammad yooyu ñoom ñëpp di seen baay moo leen tuddewoon Muhammad parce que am na lu leen yàlla xamaloon ngir lan ñoom ñu mujj nekk Muhammad te fekk ñu ne yàlla def na kii Muhammad muy Muhammad te Muhammad moomu du kenn te kenn du moom. jàppal ma tur yi su la neex nga bind Muhammad ibnu Uhayha ibnu al-Hallaj al-Awsi moom lañ njëkk a tuddee Muhammad jàppal ma Muhammad ibnu Maslamata al-Ansari jàppal ma Muhammad ibn Barraa al-Bikri jàppal ma Muhammad ibn Sufyaan jàppal ma Muhammad ibn Hamraan al-Ja'fi jàppal ma Muhammad ibn Xudaa'ata as-Salami juróomi Muhammad yi ñoom njëkk a tudd Muhammad laata vrai Muhammad bi ñëw ci Muhammad Rasulullah Allah Muhammad Allah Muhammad الله أمركم لا إله إلا الله محمد الله محمد الله أكبر لا إله إلا الله الله مكبر الله مكبر الله مكبر لا إله إلا الله الله محمد

tuddee yàlla yonent bi kan la kan la ñemee tudd yàlla dañ ci di nekkee tur Muhammad ahadu ahmadu ahadu ahmadu ahadu ahmadu la ilaha illallah neexee allahu muhammadu bu la neexee ahadun ahmadu ahadun mooy allahu ahadun mooy fukki at ak ñett yi yéen yàlla muhammad def ca makkatul mukarramati woote te kenn faale ko ahmadu nag mooy ahadun bu ñu yëg miin soo ko waree ñoom ñaar ñëpp ahadun ak ahmadun soixante-six la la jox mu delluwaat ci Allah jalla wa ala maa ngi ñëw kon Muhammadu moomee sallallahu alayhi wa sallam yàlla li mu bëggoon yëpp ci lu baax dëgg ñu ko ci moom ci jëmu jooju muy jëmu yëpp yàlla Muhammad sallallahu alayhi wa sallam waaye lépp loo xamante ni lu bon la su jëm yéen yàlla Muhammad taxawee lu bon loolu day feeñ ci kanamam waaye lu bon loolee su taxawee yàgg ci kanam yéen yàlla Muhammad baaxu yéen yàlla Muhammad day mu di ñëw def loolu kenn ci wax dafay fàmm ci ñun ba koy mu jël rek fam moom boobu yëpp mu di nekk baax mbon nga nekk baax baax nga nekk baax yu bëri yu waaw suñu àll bi xasanaat boobu yàlla du dama ne. teranga adduna yëpp moo ngi ci ànd ak ku baax ànd ak ku baax li mu am doole moo di yàlla externalisé ko ba indi ci aaya alquran daf ne al yawma nad'u kulla unaasin bi imaamihim yawma qiyaam bis la boo xamante ni kenn ku nekk dina la woowee ci sa turu kilifa ci sa turu yonent ci sa turu sëriñ yal nañu yàlla dajale ju baax la yal nañu yàlla boole ci ñi ànd ak yéen yàlla Muhammad dugg aljanna moo wax leen ne leen moo waral ba tey jii am na fukk ci ay mbir yàlla yoo xamante ni ñu ay nit ànd moo tax tey su yàlla demee ba yawmal qiyaama ba jël animaux sauvages yi ak animaux domestiques yëpp euh, euh, euh, rab yi yëpp ak jamadaat mu jël ko def ko mu ëpp ko def ko habaa'an mansuuraa gis am na ci animaux sauvages yooyu yàlla di yóbbuwaat ci néant ci adam ah am na ci fukk yoo xamante ni nekk ci biir aljana bi ànd ak ñoom ci biir te ñoom jaamu yàlla mayu leen ko tudd yàlla mayu leen ko julli mayu leen ko woor mayu leen ko génn asaka mayu leen ko dem Makka mayu leen ko mais ànd ak ku baax moo leen ko may soo laajee ma ko dugg yëpp bi di njëkk mooy naafatu saalih ji lii mu gën yàlla saalih yéen ñëpp xam ngeen ni histoire bu bu triste la dama di sax euh, fóot la histoire bu daw yaram la histoire bu bu kéemaane la yonent yi dañ leen a yàgg faram ñëpp wuñu nit ñoo yem gars yi dañ leen a yàgg te day sax moom la ñu ko daal ko léegi sax léegi sax woote nga ba sonn def ngeen kéemaan ba sonn xam nga lan la waaw montagne bi nga jur ji leen jeex jeex Sall mu ne ah montagne bi nga jur ji leen mu ne mu ne montagne bi lañ wax ne nga ëmb matu jur su juree na nekk jigéen ñu yàgg nañu problème ci yàlla yi yàgg nañu problème ci yàlla yi am na lii mooy lii mooy am na lu ci def yow laa jur jigéen bu ñu xaar sax wala xaar bu ñu bëñ wala wala ñu ne la mais nga ne moo tax ñu ne jur jëlee ndekete yow jëlee boobu moo ca mëntu ba yaa ngi leen wax moo ngi nii. saa yu ñaan waaye ñoo yàlla nga montagne yi di leen montagne yi daal toog a jàpp neer yi toog a jàpp ñu dégg mu naan foofu ñu toog a jàpp gis di leen daal di ko saa yu taxaw. alquran nag waaw mën ngeen lay tuuti rek waaw dafa neex ba mu neex waaye alquran nag aha waaw ndeysaan <laughs> dégg nga léegi gis leen nga. su xëyee suba day ñëw ba ci sa buntu kër nga ràpp li nga soxla yëpp ci meew mu dem ci beneen kër noonu lay waaye nag problème bi kenn naan nga la waaw naan nga yéen tey jii yéenay naan ci ndox mi bu subaa ci yéen ngay naan nee nañ ci histoire benn waay benn waay moo ñëwoon ca dëkku yéen yàlla saa ba di ko wut ci ngoro di ma am ku muy seet si laa si jàpp bi ngir ma doxul nooguñu ko mu bëgg a wane njàmbaaram ñu ne ko daal am na benn jigéen bi foofu bu fi nekk muy waaye mais dama koy rey dama koy rey jërëjëf jërëjëf jaar man maa ngi jàmbaari pour man du ma waroon kenn dama jërëjëf wut nii xaw ma su ma xamoon man may may na ma boppam fi àgg ba jigéen bi ne maa koy rey déggoo alxuraan yi mu wax. izim baaxa asqaaha te te gën a bon gën jaa torox gën jaa nekk chance nawet gën a ñàkk liggéey pour war a ko comprendre izim baaxa asqaaha fa qaala lahum rasuulullaahi naaqata llaahi wa suqyaahaa fa kazzabuuhu fa aqaruuhaa fa damdama alayhim rabbuhum bi dambihim wa laa yaxaafu uqbaahaa suuratu Shams moo tax yàlla boo njëkkee mu waat rek am na lu mën a wax lu rëy problème mu jëlee ji lii ko intéressé moom yàlla moo tax mu ne wa shamsi wa duhaaha wal qamari idhaa talaaha wala fu muy mujjee mooy idhimbaha ashqaaha mooy tay tay ji. Hmm. jëlee bu saalihu boobu te gën a alku te ñoom mooy waa ji doon wuti ak ak ñoom moo ko rey. Seydina Muhammad nee na su ëllëgee ñu doon jullee ko ci biir aljanna histoire bu gudd la dama ko tëj ndax gudd na ba ci des mooy nag mu ndaw mu Seydina Ibrahima alayhi salaatu wasalaam teel la woon garab yu teel ya te lu ñu ko lekk tax duñu émis ñetteel ba mooy xaru yonent yàlla Ismaayil ba wa fadaynaahu bi dibhin amiin loolu baax ñeenteel ba mooy baqaratu Moussa yéen ñëpp jàng ngeen histoire bi Seydina Moussa saa yu gën a gudd jaar Alxuraan sax mu gudd al baqara baqara mooy lan mooy nag nag woowee aljana la jëm yéen ñëpp am ngeen benn laa ilaaha illallaah war a miin te kuy am aajo di ko wax yàlla dina ko faj ku tiit di ko wax yàlla dina dégg sa sa jaaxle mooy laa ilaha illa anta subhanaka inni kuntu min az-zalimin ban yéen a ko waxoon yéen yàlla Yunus yéen yàlla Yunus dafa woote ba sonn kenn baale ko ba mbir ma méttee mu daw daa dugg ci biir géej gi histoire bu gudd la ñu daal di pantare ñu ne géej gi am na ko mën boromam ku ci nekk moo nga ñu pantare mu dal ca moom ñu jël ko tëmbal ko ci biir géej gi ndekete yow am na fonk lu jën boo xamante ni moom ngay xaar mu dugg rek mu mu mu tëmbal rek jën wa ngaan mu dugg ci biir def na ko garanti yi nee ñu jën woowee aldina la jëm alxuraan wax nañ ko walaw laa annahu kaana min al-musabbihiin luy am yàlla nee na la ñu bëri ñu bëri nit ñi daal ñu ko atum nee na Seydina Yunus bi ne laa ilaha illallah bi ne laa ilaha illallah nee na jën wi moom la nekkoon ci suuf tamit pour di ngir ji waaye benn benn suuf la def ñoom dëkk def Seydina Yunus ñu ne ko lu tax mu ne doole laa ilaha illallah yi moom laa àndal su waxaatoon dégg nga ndax lay daal di xool nit ñi ñu baax na de baax na de baax na de wala baal yi am na lu ne am d'accord bari na seen ndox yi de ci boole ba ci topp yéen ñëpp xam ngeen ni poids boo xam ne yéen ko biir kóol baaxaar waaw li mu waxee ne waaw kii moom nan la ko yàlla di dekkee ah. ba yàlla histoire ba dégg ngeen ni mu guddee ba yàlla ne ko fanzur al ximaar waaw xoolal mbaam mi mbaam moomu nee nañu aljana lu jëm ak ñun ñii am ci yàlla doole. septième bi mooy namratu Sulaymaan qaalat namratu yaa ayyuhan namru udxulu masaakinakum laa yahtimannakum laa yahtimannakum Sulaymaan junuuduhu wa hum laa yash'uruun xorondom yi yéen xorondom yi daw leen ngeen dugg seen néeg yi ngeen di laqatoo ndax Souleymane di Tamba di ñëw Kër Mamalaay te ñun Kër Mamalaay bi la nekk te Souleymane am na puissance cavalier boo xamante ne su yegsee sago ay ay fatam dinañu massacrer dëkk ñu te Souleymane ay cavalier bu koy moom Souleymane bu koy xorondom boobu waxoon ak communauté xorondom yi. xoolal mboolee aljëriñu bi xam ni ba nga def mooy hudhud maa li laa aral hudhud ah am dig loolu doy waar waaw mun nga wax rek ne alquran dafay jënd lépp mooy mooy satellite bi satellite bi hudhud mooy satellite satellite satellite moom ñu jëm satellite ñun ñëpp moom ñu jëm suñu war ak yeeg suñu léeg-léeg lépp. ah ah ñun ñëpp dañuy espionné satellite yi ñoo ñu wër wut wut nag moo nekkoon satellite bu Souleymane lu Souleymane bëgg a xam ca Nouvelle-Zélande wala Nouvelle-Calédonie wala Las Vegas wut wut woo mu ñëw dem ci dégg ko ne ko naan la foofu am ak tàngal wut wut moomu day naaw ci biir antenne ba loolu. juróom-ñetteel bi mooy yéen ñëpp xam ngeen asxaabul kahfi amul nañ benn xarit ñu àndaloon ñoo koy wax xëtmiir te xëtmiir sama exemple nee ñu moo nit ca aljana lay nekk ñun ba des nag mooy sunu xarit bi sunu soxla bi ki ñu gënal sunu day gënuñu sunu bàyyi mooy Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam keroog bi ko yàlla waxee ne ko na nga jógee na nga jógee Makka Makka dugg kanam la dem Madina mu daal di waaxu ci boori treize heures ak waaxu bu dëgër ak pour la fay dem ca sunu maam sunu baay amu ko jëriñu ci biir dugg ci biir ñoom daal na ko génnee waa kër gi yëpp ñëpp génn mu ne ko lu xew tani mu ne ko lu mel ni gaawaale bi yàlla jox na ko ndigal ngir ko génn amu ko tànn ko waaw bismillah mu ne ko waaye yow laa tànn ngir nga ànd ak man sama jëriñ amoo nga doon ko ah ki waru jooy kone war naa jooy waaye Abubakar yaa yey jooy Abubakar yaa yey jooy pour doon ni yoon yàlla Muhammad yàlla jox ko digal ñu ko jugee Makka nga dem Madina yow nga bàyyi moo Abubakar ne ko yow nga bàyyi bi monde bi yëpp daan ñëw ci man mii Abubakar ne ma yow lay àndal ci digal yi ma yàlla jox xam nga nan la xaaral Abubakar dafa waa ko daal ñaari jënd ñaari jënd daal ne Muhammad beneen yaa ko moom beneen maa ko moom yeneen bi ne ko kenn du la may lépp nga jël lépp jaay ma sallallahu alayhi wa sallam sallallahu alayhi wa sallam daf ko jaay Abu Bakr ni Siddiq Abu Bakr daf ko jaay sallallahu alayhi wa sallam nee na jëleel googu jëleel googu jëleel googu fan la ñuy ñoom moom ñuy dox du àjjana mais jëleel googu sax dafa nekk un jëleel de réconciliation attention jëndee googu bi problème ba nga am du ma jënd mun a war jëndee ko moo tax l'islam dafa graw l'islam amul dara ci ñàkk importance amul lépp ba am doole l'islam dafa dara valoriser lépp nekk ci àdduna gis nga loolu moo tax yàlla wane valeur jëndee kii naan Muhammad man lay dalal kii naan Muhammad man lay dalal. dina Muhammad maa koy dalal ku ci nekk di jooy ñii di jàllalu ñii di saraxu ñii ne leen xallu sabila naaqa fa innaha maqmuura sallallahu alayhi wa bu ko sax xool bu ko kenn jàpp bu ko kenn wax ne ko yéesal bàyyi moom xam nga ba mu jëm jëm ne ko gën yi dox <laughs> su jëmee kii ba ñooñu kontaan di ko fekk mu wàcc naan fa dem feneen man la ñëw man la ñëw ba ñëw fi ñu war a suul yéen yàlla Muhammad laa di wax yéen a ngi daal di kër gaa yi nii hada baytu rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam kii mooy kër yéen yàlla Muhammad sallallahu alayhi wa sallam foofu ci leen gë sa doon foofu ci leen gë sa doon foofu la tëddoon wax yonent yàlla Muhammad sëdd Ibrahim bu tedd ba moom la imam Bukhari di wax ne man ñeenaa man ñeenaa suuf si nga xamante ni moo recevoir lépp yonent yàlla Muhammad la moo tax Sofiane wax ba yaram moo tàngee mu daan dégg wax jooju mu daan ne yaa laytanii kuntu turaban tamshi alayya bi Makkata ak moo neexoon parce que moom nee ko waxuma nga faatu sax mu lay dee waaye bi bi ngay dund yeneen yàlla Muhammad man ma nekk suuf ngay jox sama kaw di jox ay soxla sama kaw yàlla yàlla fay yeneen yàlla Muhammad sallallahu alayhi wa sallam gis nga pour wax ne léegi démocratie légitimité liberté constitution loo mën di dégg ci àdduna problème bi du problème régime bi du problème euh, xalaat yi problème mu concept yi mais problème mu nit ki la moo tax l'islam am doole parce que l'islam liggéey bi yëpp ci nit lay delluwaat su jëlee ci nit borom soog a dem ci société bi parce que société bi ay nit la loolu moo tax keroog wax naa te saalu ala ñoo xam ne bii ba mën a leen dëkk président Amérique wax ñu koy wax Barack Hussein Obama l'Afrique n'a pas besoin d'hommes forts foofu di ma wax loolu ma ne ko monsieur Obama ak jur boo xamante ne ñetti at la jàng droit amagul fanweeri at di taalibe yonent Yàlla Muhammad moo leen politique yow mi jiite cinquante deux états am cinq cent conseillers ñoom la nga président président Amérique waaw war koo may seen saaf bi ne leen moom jël ci moom juróomi téeméeri conseil la am te conseil yi lu ko bon bon bon bon bon nga am doctorat moo tax président Amir Touré damay doon wax ne kenn mënu ko téye parce que jàpp na ni ñoom juróomi téeméer yëpp ñoo juum waaye soxlawul ay nit ñu fort waaye dafa soxla ay institutions yu fort ay pouvoir exécutif législatif judiciaire yu fort te bañ a am ay nit ñu fort. man déedéet te wax ci dafa njàkkee da nga wax wax ni Afrique dafa ni mu soxlaa institution yu fort noonu la soxlaa ay nit ñu fort parce que l'institution c'est une abstraction concrète mais elle n'est concrète que par euh, euh, euh, par par. travers une personne dégg nañu wax ko institution assemblée nationale amul sénat amul c'est pas concret mais su ñu assemblée nationale parce que dafa am ay nit ñu ne ñooy ay député benn député ñaari député téeméeri député soo leen boole mooy assemblée nationale kon léegi soo bëgg a wax ne assemblée nationale fekkee moo war a xool daanu ba déedéet assemblée nationale dafa war a xool. en tant que leader waaye dafa war a porte en tant que ay doomu aadama yi nga xam ne ñoo koy symboliser di ko caractériser ah moom amul ñaata sax di 42 ans di dugg ci 43 waaw te ci di 42 52 fii am juróomi téeméeri conseil yu jëm jëm kenn xamul ñaata milliards yi di fay bàyyi yi di fay maam yi di fay àdduna bi yii faale ko parce que ñoom ñooy gendarmerie nag waaw léegi nag nga bëgg nga bëgg ak bi bañ a am ay nit ñoo xam dañoo am doole. déedéet du noonu loolu moo tax ñoom dañoo jëm seen waxtaan ba nga xamante ni Afrique heure bu naree am nit ku am doole di un homme fort nar def ay institutions yu bokk mu incarné ko ñoom ñooyee. wala ñu gaañ ko wala ñu doole la armée bi ñu renversé kon li ma bëgg a wax foofu mooy. sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam li mu wax jàngal ñu ko orienté ñu ko defal ñu suñu position ci nit loolu mooy li leen Afrique li mu soxla mooy lan ay institutions yu fortes avec des hommes forts yaa ngi ci ànd ak homme fort nag du xam-xam du wax ju bëri xam nga daal intégrité la intégrité la sincérité la dignité la souveraineté la. pas-pas la ngëm la dogu la waaye nag li ci gën a am solo maa ragal yàlla te ragal yàlla moom ñu ngi koy jëlee ci école yi yàlla moo xam ne amul benn université ci àdduna bi boo xamante ne moo ngi génne ay étudiants yoo xamante ne yoo ragal yàlla bu dul université yi yàlla moo xam ne université yëpp a génne ay scientifique ay chercheur ay géographe ay ingénieur ay borom xam-xam ay lii ay la ay waaye université bu génne docteur boogal yàlla ingénieur boogal yàlla benn université la mooy université yam ñaar Muhammad waaleykum salaam wa rahmatullah waaleykum salaam wa rahmatullah salaamun ala maqaami al-qutbi wal imaami ahlan ahlan نتشرف والله جميعنا الكلام مفيدة نعم نعم Oh fay ñu ko moom sunu mag Serigne Cheikh Tidiane Ndieguene ak sunu mag Serigne Cheikh Mouhamadou Fadal Ndieguene waaw ak daal général Mouhamadou Ndieguene ah Mouhamadou Bokara ñoom ñooñu ba teewaloon ñu ñu la teewaloon fii tabarakallahu Serigne Pape suñu Pape moom bi ñu xaj ak ay gàddoom ak Serigne Abdal yegg si lu jëm ak ay Mountakha Mouhamadou Cheikh Mouhamadou Koutié moom ñu ngi yow ak kii yooyu yëpp tabarakallahu ñoom ñu woon ci doon wax waxu Obama Obama nag su ma ko waxee démocratie bii moo tax ma tudd góor waaye xam nga ni tolloo tolloo bi de waaw kilifa bu am doole la bu bari doole la ku mën a góor ku mën a song la moom day song la waaye ñeenti diyaar di ko di ko gañe waaw waaye nag démocratie démocratie liberté de pensée d'opinion de point de vue ak ku dégg yéen yàlla wax na moo tax mu ngi dund di ko wax ne ko li nga wax wér na waaye daal manqué au moment donné l'Afrique a besoin d'institutions fortes mais pas d'hommes forts mënuma dëgg la parce que institution baax na waaye nag institution abstraction la ki koy symboliser mooy nit comme la war wax ne Afrique dafa soxla institution institution forte symbolisée incarnée par des hommes fort parce que yamba baaxul waaw loolu laa wax ba ba rafetlu seen waaw parce que li ñu daloon si sàmm bi laay dem mu dal ñoom fii université wax ko ne amul benn tool ba xam ko tool tegu benn tegu benn moom léegi ma ne leen université yi dañuy génne ay licenciés ay maîtrise ay doctorat ak ay docteur am nañ waaye dama ne docteur boo xam ne dañuy dañuy génn ni docteur bu rafet wala dara yàlla benn université ma ngay génn carte mooy université yàlla Muhammad dara nga yàlla boobu mooy def différence u nit ji ak nit ji parce que doo jàngee am xam-xam ba mën a nekk comptable ragal yàlla su nekkul ci yow soo jiwee xaalis bi ndax xel yëpp ci nekk comptable ko détournement de fonds ñoom lépp parce que ñoom dañoo génnoon ci université yi yàlla ay comptables lañu ay financiers lañu ay gestionnaires lañu ay borom xam-xam lañu ay borom daraja lañu waaye boo ñu gën a génnee ci école yi yàlla Muhammad wala boog ba ñu génnee seen université ba ñu génnee jëmuñu ci yàlla Muhammad mu defal seen xol ba ñu war a yàlla kon suñu mujjee réew yu jub dëkk bi jub dañuy fexe ñoo koy def borom xam-xam waaye xam-xam boobu dafa war a ànd ak ragal yàlla te bi ñuy ragal yàlla kenn dafa yàlla ci kaw suuf mooy yéen yàlla ba xamal loolu moo tax ñu ne pour ñu am nit ku fort il faut que muy bari del ëllëg yowal ci yàlla ndeysaan bañ a réy bañ a gis boppam bañ a teew bañ a soob yàlla yàlla mu dëkk nit ku soob toujours ma koy ñaan yàlla ku foofu mooy koo xamante ne yaakaar nga ni ñëpp a mën te nit ñaa ngi lay jàppale di nuyu fekk gerte mën na soxal toog demal demal soog yow yaa soog yow demal toog te yaa ngi def yaakaar ne ñëpp a ngi lay yóbbu di la gëm di la yàlla mu yàlla mu gën loolu mu ci mën a mu ci sa loolu soo bëgg nii feebar boobu ñuy wax soo moom yàlla nañu yàlla mu gën soo ñett loolu moo tax ñu ne ki nga xamante ni moo war a nekk l'homme fort bi ñuy jëriñ ci démocratie war a am institution yu fort jigéen ñi nag ngeen ma jéggal tey thème bi mooy thème xam-xam rek ngeen ma jéggal yaakaar naa li ngeen ci fort yéen ñi fort bi jógee rek neex na waaye thème bi il faut ñu xam dañu ne ah dañu gëstu il faut ñu xam ne l'islam du ñu tas yu leen ak way yi mais yeneen la ak yeneen yan yàlla bi li njëkk mooy ki nga xamante ne dafa intérêt di su feesee di un homme fort da nga yar nekk ci moom premièrement day sàmm làmmiñam sàmm làmmiñam te xam ngeen ni kilifa bi gën a nekk ci réew mi mooy kilifa waaw bi ci toog mooy ñaar njort dafay saafara ba mu wér ci moom l'islam dafa am. benn règle boo xamante ni léegi la ñu juridique yàggul mooy la présomption d'innocence en l'absence de preuve ñetteel bi mooy mën a reetaan lépp reetaan la xoolal li nga ko wax léegi reetaan la seen yëpp ngi reente di jëm ci dàq reetaan lool pour lan li nga am ci siyaaba yëpp ci bëccëg bi nga reet ba ñàkk ko. xam nga li may wax léegi dana ngay problème da ngay gàtt yi dal fii ci sa bi pour pour mos kii mos laaj kii laajtee pour ci nekk ci ay teelam heure boo bi weer concentré noonu génn saxee ci mboq ak caaxaan ak lépp luy àdduna ñu dem préparer seen sketch yu neex yoo xamante ne te dañ leen di tax de sketch yi biñ koy def woo ñëw weer ñëwul ils sont en forme ñoo ngi lekk di naan <laughs> bi ñu def. mooy juróomeel bi mooy ñeenteel bi mooy téye say bët bul sopp wala sa def sa suuf juróomeel bi mooy dëggug làmmiñ loo wax muy dëgg juróom-benneel bi mooy ngay xam ci teranga bi yàlla ak xéewalam soo ko xamee doo bokkaale ak kenn juróom-ñaareel bi mooy ngay dépenser ci alal ci yoonu yàlla te doo xaar dara yàlla rek sax nga mais xam ngeen soo leen gisee soirée yi ñuy teg ci biir bi millions ya koy génn pour tey su ko naan réew mi amul xaalis dañu ñuy naan. bi ci des mooy li ci nit mooy yow bañ a rëy bañ a gis sa bopp yooyu seen naa Nuux waxoon na ko ñaari doomam la ne leen maa ngi leen di tere ngeen di maa ngi leen di dégg laa ilaha illallah ak subhanallah wa bihamdihi mu ne mooy sama gaal bi nga xam ne jëriñ ko bi gaal bi ñu ngi yëg jëm teel ji waaye yeneen gaal bi jëriñ ko bi mooy bàyyi weddi bàyyi rëy ba ma ko def laa ilaha illallah subhanallah wa bihamdihi dégg nga juróom-ñeenteel mu ne mooy nga fàttali julli julli julli juróom lu am am solo te léegi dañ ko ñàkk a fayda dañ juróom fukkeel bi nag mooy al istiqaama foofu nag la góor yàlla ngi alal de mooy li nga xamee juróom ñeenti mbir yi yëpp xam ndigalu yàlla yi xam ay tereen xam sunna yi xam lañ ca sopp xam lañ ca euh, sit xam la ca xaram xam la ca dagan nga nekk na ci ndigalu yàlla yi ci fasaan doo doo ci jóge ba mukk keroog bi nga jiitee ci aada bu métti njàpp loolu nga jàppoon ah yaa ngi fàttali ci njàpp jàpp ba mu set raxas ba mu set parce que da ngay war a ñaan loo xamante ni suuf nanguwul lu ci ba am njàpp loolu moom nga wax ni jàpp jàppee suuf bu nekk. boo ngi ci xaaral noonu lay jàppee chaque jour njàppam du changé mais ñun ñan nga ni suñu jàpp rek aada boo xamante ni weexal na cinq cent mille na ngay jàppee ak suy julli sa waxtu du ñaata bi xam nga lu may wax waaw naafee la yi sax noonu la ñuy def naafee la yi noonu léeg-léeg gis ñu yëngal tur bi yokk doog bu baax parce que am na aajo yu war a ñëw wala am na aajo yu ñëw yokk doog yi déedéet loolu li xam nga li ci sama moo nag mooy li alaaj ma xamul ngeen waxoon ba ma xamee sama loxo day joor xam nga sama loxo daan bi deux heures mu ma teg ci laal sax boobu mu ci sax sax boobu mu ci sax. nga xamante du occasion du weexal du ñaan du ñaan du du bañ lu muy jaamu yàlla la bu war ci moom loolu mooy istixaara yàlla mu ci yàlla defal di jaay nabina Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam gis ngeen ci indi ci islam ak démocratie yàlla seedeel ni xajul ci dix heures du concept yu bëri dañ koo tëb xalaat yu bëri dañ koo tëb gis-gis yu bëri dañ koo tëb hadith yu bëri dañ koo tëb maa ngi ñuy préparé woon partie bu bu bu garaaw ci Ibrahima nit ñi mu àdduna ci ni mu jàngalee démocratie ak Seydina Nuh alayhi salaatu ak Seydina Ibrahima alayhi salaam ni mu jàngalee démocratie nga xamante ni ñoom. ay démocrate lañu te bind ñu seen seen seen éducation démocrate comme que taw rek yeneen bi socialité la saxaabu bi am ay socialité lañu mais bi waxoon ñu ne ay socialité lañu dégg nga ñun ñii tamit dañuy gis koo xamante ne day jaaroo comme may wut ci jiwam yor ci yam du taxawu fekk du socialité soo gisee la daan def ci suuf bi la am na turu socialité mais amul ci biir socialité yonent bi nag ak waa dañoo amoon dikki sofiyanke te amoon suur sofiyanke démocrate bi tamit noonu la def yeneen yi tuuti ak saaba yi tuuti ñoom ñëpp ay démocrate lañu woon mais kenn dundul woon seen tournée ay démocrate lañu wuute ñun ñi nga xamante ne constitution démocrate la démocrate la waaye soo demee ci ay jëfam li muy jëf yëpp c'est anti démocrate te li may wax ci réew mi moom laa tudd ma ne sunu réew mi li fi nekk du démocrate li fi nekk mooy démocratisme démocratie ay principe la lii naa yëpp dégg ngeen ko démocratie bu ne xam nga lu waay neex lu waay neex wax xam ngeen yii ñuy wax ci rajo di nga wax ci télé bi di nga wax ci réew mi kenn waru koo dégg ci noonu xale yi waruñu koo dégg jigéen yi waruñu koo dégg mag ñi waruñu koo dégg ndax am na bari li muy wax du ko wax baale mais parce que xam nañu am nañu franc woote ci rajo bi wax ak waa Sénégal yi du ko wax ndeyam du ko wax maanaam. du ma wax sëriñ te loo war a wax sa bàyyi war a ko bàyyi jàmm loo war a jox sa maam war a ko wax maam jàmm loo war a jox sa sëriñ war a ko wax sëriñ jàmm kon nag fa tabarakallah bëggoon nañu gën a gën waaye nag euh, doog waaye waaye yegg si sa sunu papa ñëw na al imam di ñaan yàlla yàlla yàlla barke lépp wax leen rek ne leen liggéey bi lii manifestation la yëngatu la xam nga pour lan jeunes yi yëngatu ci diine ñëpp fan la ñu ñëw ñaar la ñu doon dund ba dee ñu ko def

xool waxtaan yi ci def moo gën a guddi moo ëpp contenu yi daayira yi xam ngeen yàq na daayira yoo xamante ni six heures de temps laay waxtaane moo gën a gudd lii waaye organisation bi xaraka la xaraka la yëngatu la mouvement la boo wane ni du dem rek nii waaye dañoo war a yëngatu ngir nit ñi ci taaru islam ngir nit ñi xam ni jeunesse bi ñoo ngi ànd ak yonent yàlla Muhammad sallallahu alayhi wa sallam am na ñu ànd ak ñeneen waaye ñun ñoo ngi ànd ak yonent yàlla Muhammad sallallahu alayhi wa sallam dinaa ne nag ca man da tey ca ca ca bëri na sunu maam Cheikh Ahmad Tidiane moo tax suñu dund ak suñu dee yëpp dañuy wax ne ma lana fil kawni wa rahmani wa nuqaba wa ahmad ma lana fil kawni wa rahmani wa nuqaba wa ahmad لنا في الكون ديوانا والمصطفى وأحمد الأمين ñëw ñaanal mbokk yëpp ñu toog xam naa ne dama bi ci des bariwul waaye imam daf di ñaan ndax am na ci jigéen ñu bëri dañoo war a dem seen kër am na ñu bëri tamit dañoo war a toog toog seen i ndox tabarakallah ñu jox imam mu ñaanal taalibe yi ñaanal mbokk yi ñoo ma woon ca espace jeune di fa defal conférence jigéen hôpital régional Alaaji Mouhamed Ndieguène ah tabaarakallahu kon ñoom ma nekkaloon ñu ñoo ma nekkaloon yàlla yàlla barke lépp ñoo jéggu ñëpp lu ci jub nga xam ni yàlla lu ci jënd nag tamit ngeen xam suñu bàkkaar moo leen tëjee suñu gàttu ak suñu jëmmi ko dañ ko yóbbu illa bu baax a baax a ma tawfiqi illa billah alayhi tawakkaltu wa ilayhi unib wa salaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh